a'uuzu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa saxbihi wa man waalaah amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa taala fi suurati albaqara alhamdulillah ba'da a'uuzu billahi min alsheytaani irrajim wa atimmu alxajja wal umrata lillah fa in uxsirtum famastaysara min alhadi wala taxliquu ru'uusakum xatta yabluga alhadiyu maxillah faman kaana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk fa idaa amintum faman tamattaca bil cumrati ilal xajji famastaysara min alhadi waman lam yajid fa siyaamu talaatati ayaamin fi lxajji wa sabcatin idaa rajactum tilka casharatun kaamila dalika liman lam yakun ahluhu xaadiri almasjidi alxaram wattaqu allaha waalamu anna allaha shadiidul ciqaab suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci li nga xamante ne nii mooy li nga xamante ne ni mooy laaya bi nga xamante ne ni mooy téeméer bi ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn muy wax ci li nga xamante ne ba léegi am nga gisoon nañ wala tuddoon na tuuti rek ci wàllu weer wi nga xam ne dañ koo armal fii nag muy dugg ci weeru aj yi ak li nga xamante ne mooy di wax ci wàllu aj nit ki bu ko tàmbalee nga xamante ne nii farata la ci mu daal di koy continuer manoo ne man aj naa commencé naa aj gi dem ba ci biir ne don ma yow armal ba kii ne moom man sax man daal soo sawaay banaa ko ko ah beneen yoon quoi loolu manu la nekk wala ngay umra daal di tàmbali umra bi tàmbali ko dem ba ci biir ne bo man daal sawaay naa ko bàyyi quoi ndax dem dégg naa ne am na yu xew fële yu xumb yoo xam ne di ko booleeg umra du man a nekk quoi beneen yoon ma ndax am naa les moyens suñu boroom ne déedéet <clears throat> waa timmul xajja dee leen matal li nga xam ne mooy aj bu ngeen ci duggee na ngeen ko mottali de bu ngeen ko tàmbalee na jeex walla wala umra ak li nga xamante ne mooy umra képp ku ñëw ngir ziyaare si kaabatal musharrafa zaadaha allahu tashrifan wa takrima bu ci xasee dugg moom na ko àggale kanta ndax umra farata la loolu moom wute la ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim te li gën a dëgër aaya bi wanewul fenn fuy wane ne umra moom farata la li muy wane mooy boo ko tàmbalee moom da ngay obligé day nekk par force ci yow nga daal di koy continuer comme ak boo ko tàmbalee ni muy nekk farata nga daal di koy continuer amoo droit dog ko daal di dem sa yoon suñu boroom nag ne fa in uhsirtum kon na ngeen matal aj ak umra waaye nag bu dee man damaa armal del di ñëw wala ay bandi daal di may kar wala gars yi ñu ne bon yéen seen avion bi da ngeen a def escale jóge fi nga xam ne mooy Paris wala Lyon wala fi nga xam ne mooy Dakar def escale fi nga xamante ne nii mooy Turquie ndax yéen Turkish Airlines ngeen jël wala li nga xam ne Al Arabia ngeen jaar Maroc léegi nag ba ngeen foofu gars yi bon bu am ay cas de suspect quoi suspect de que ci bi lañ ne gars ne oh waa ji bu garaaw bi sax lañ am ñoom Omicron bi nga xamante ne nii mooy jaabaa jonge gars yi bari lool masha Allah yéen la borom bi tabaaraka wa taala daal di def li nga xam ne moom daal moom la nam wallahu taala alam léegi nag léegi nag <coughs> yaan borom bi mu aar ci ñi nga xam ne ñooy way ngëm yàlla yi aar ci doomu aadama yi ci li nga xam ne ca la seen ngërëm moom moom ngërëmam ca lay nekk ci ñoom léegi nag gars yi ñooy ñu ne yee détecté gars yi def ay ay test léegi bi ñu defee ay test ne yee yaa des cas positifs léegi gars yi ne dañuy mettre en quarantaine li nga xamante ni mooy avion bi fii ngeen di des yéen moom xalaatu ngeen ngeen di dem Makka moom jeex na léegi kooku noonu loolu loolu benn mbir la mooy ñi nga xam ne dañoo dem di aji waaye kii benn affaire ndax moom mooy armalagul voilà parce que li gën a dëgër mooy armaal yi dafa am mawaqit zamaniya comme ni mu amee mawaqit makaniya te moom la boroom bi tabaraka wa laa di leeral fii weer yi nga xam ne ñooy weeru aj yi te waxoon nañ ko bii weesu muy shawwal bu shawwal bu koor gi jeexee rek guddi goo gële jot na voilà mooy armal nit ki mën naa fas yéene ne day aji voilà mais nag kantaa dugg ci complètement loolu borom xam yi dañ cee wuti am ñu ne mën nañoo armal kay avant voilà mooy ci weer yooyu am ñu ne non non non fokk nga bàyyi ba weer yoo yële ci ngay commencer am yéene aj léegi nag waa ñi nga xam ne dañ koo bloqué wala sax voilà bi bi misaal bi gën kii mooy ñu ñëw ba Jidda voilà armal nañu bi nga xam ne ci lañ jaaray Dul Xulayfa wala yoo yële ca miiqaat ya ba armal ñu ñëw Jidda def fa escale gaa yi gis way Covid ñu daal di leen quarantaine te ñoom bon dañ ne fii kuñ fi gis cas de Covid yow 14 jours de quarantaine te aj la doon mooy yow gaa yi dañoo ñëw mooy 3 jours kese lañ fi waroon a def ci aj gi. léegi nag xam nga ñooñu moom mënuñoo aj voilà loolu nag la suñu borom di wax fii wala ñu waroon a umra lool dal leen mu ne way no surtout ci gàttal daal ngir daal di jegeñal mbir mi moo tax ñu jox dante li ñu jox li nga xam ne misaal ci wàllu Covid bi nga xam ne moom ku ko xamul it dégg nga ko kon fay no surtout bees leen dafay seen diggante ngeen àgg manu ngeen a àgg ci li nga xam ne mooy kaaba gi comme li daloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog Hudaybiya bi mu ñëwee ba foofu bëggoon a umra waa Quraysh dañ ne ko doo fi dugg voilà yow da ngay dem ba ni nga xamante ne mooy at mii di ñëw comme niñ ko tudde woon ci jataay bee mu nag ba manu ngeen a di leen rendi daal di loj foofale li nga xamante ne moo jàppandi ci yéen ci hadyi yi nga xamante ne nii moom ngeen fa indi voilà mooy rendi leen da ngeen fi indi moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bi mu defee accord ak Seydina Suhayl ibn Amr keroog fekkoon ci yéeféri la bokkoon ndax tuubagul woon radiyallahu anhu keroog dana jullit ñi aywa léegi watu leen ngeen loj li ngeen findi woon ak yooyu gars yi ne ah yonent ma lay saaf saaf dañuy ñëw ba jege kaaba ngi nii mu sori soriwul noonu ñu daal di dellu te duñu umra léegi ko <clears throat> yaay radiyallahu anha mu ne ko yow bu ci wax ak kenn génnal nga watu def li ngay def boo ko defee dinañ def ni nga def mu def ko nit ñi gaaw di njëkkante ku nekk naan wat ma kon loolu la moo tax umra boobu umratul qada buñ ko waxee kenn tekkiwul ne mooy umra giñ fay déedéet ndax umra boobu max na suñu borom ma ne bu nee ne dañ leen a tëj yéen jeex na foofu ngeen di yépp moo tax naa mawlana abdallah ibn umar temps yi nga xam ne radiyallahu anhu ma ci la xajjaaj ne foofu fële doon songu ñi nga xam ne mooy sayyidina abdallah ibn zubayr radiyallahu anhu bi nekkee Makka ñu koy songu di ko dóor asu léegi nag doom yi dañ ko doon wax waa bàyyi mu nar a jóge Medina di dem di aji ñu ne ko bàyyi yow li nga aj li ak umra bari na kon nag toogal ndax fitna dafa am kaaba ga gaayaan fay xareet yooyu mu ne déedéet man damay dem bu ma demee ñu daal di may tëj ba manumaa àgg ca kaaba ga ma def ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defoon keroog Hudaybiya ma daal di rendi la ma fay am daal di daal di génn ci umra gi noonu te mat na voilà tàmm la bu mat la kon loolu la moom la naan way no surtout bu deen dañ ngeen tëj ba manu ngeen li nga xamante ne mooy àgg ca kaaba ga alhamdulillah famastaysara min alhadyi na ngeen rendi loj li nga xamante ne nii moo jàppandi ca hëd yi ngeen fën daale mu a walaa tahliquuta bu leen wat ru'uusakum seen seen seen bopp yi bu leen watu de hatta yablu al hadyu mahilla lool mooy ci ta normal bu dee temps normal fa nga xamante ne foofay la ñuy loje di ko rendee muy fa nga xamante ne nii mooy ca Mina waxuñ la nag mahilla mooy ba mu doon wax naan affaire yi ba euh, loj ca ca Kaaba ga loolu tekkiwul da ngay ñëw foofu kenn du fa rendi kenn du fa def lool mooy Mina moo tax su yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne woon nahartuha huna wa Mina kullaha manhar wala kulluhu manhar ne daal gëléem yi fii ci Mina waaye bu kenn fii la ko yonent bi alayhi salaatu salaam defe woon fi laa ko defe rek képp kenn ne man fi laa koy defee déedéet fu ngeen ko defe ci Mina rek foofu lojukaay la te foofu ngeen mën a rendee la kon nag mu ne kon nag loolu la wala tahliqu bu dee jamonoy normal kenn daal leen bloqué amu ngeen benn problème ngir àgg ca Kaaba ga wala tahliqu bu leen wat ruusakum seen bopp yi ndax bi na génn ci taxallul gi wala génn ci aj gi wala ci umra gi loolu bu leen ko def hatta lu dul yablugha mooy wax nañ la taxallul yi ñaar la woon mooy bu ndaw beeg bu mag bi

voilà loolu leeraloon nañ ko ngir gagner du temps duñ ci taxawaat quoi boo demee ci suuratul xajj bi ñuy def ci gàttal nan la ñuy aje waxoon nañ fa yooyu kon nag mu ne bu leen wat seen bopp yi lu dul li nga xam ne mooy yab lu mu jotee alhadyu hadaaya yi ngeen indi gàtt yi ngeen indi gëléem yeeg yooyu ngir ci kaaba ba muy àgg maxil la fa nga xamante ne nii fa lañ koy lojeeg fa lañ leen di kon nag fa man kaana minkum marida bu dee nag daa am ci yéen koo xamante ne nii wopp da koo dal bi mu see aw bi bihi adam min rasi wala boppam am ab wopp boo xam ne mettitu bopp boo xam ne moo ko dal ba nga xam ne manu la ñàkk watu daal foog mu watu ndax mbir mi day gën a woyofal alhamdulilah feebar bi ko dal ci bopp mu ne ko kooku amul problème mu daal di watu comme ni yonent mi alayhi salaatu salaam waxoon saxaaba ba ne ko waaye man man xaw ma foogu ma woon ne tii ñi sonal nañ ne lii léegi nag digal ko mu daal di watu waaye mu daal di def fidya bi <laughs> voilà daal di jote loolu li nga xam ne suñu borom dane bu leen wat seen seen bopp yi waaye bu dee sa bopp daa da am feebar médecin yi ne ah moom nag baax na ci ngir mu woyofal bopp bi il faut daal mu daal di watu wala yooyule aw bihi adam min rasi wala bop bi toj wala ab ab <clears throat> ab lor am ci bopp bi mu toj wala loo lële te dañ koo war a faj te ngir nag ñu bañ mu infecté foog ñu wat karaw gi loolu le kon bu boobaa mën naa watu mais nan lay def fadiyatun kooku nag day jotu mooy après il faut du ne watu naa jeex na non ndax def na li nga xamante ne nii moom lañ tere woon waaye borom bi moo ko yombal lii parce que lu ko dal ci boppam mu ne kook fadiyatun kook day joxe li nga xam ne diya mooy loo xam ne moom lay jote min siyaamin ci li nga xamante ne mooy woor day woor ñetti fan aw sadaqatin mooy luñ ko tànn loola aw sadaqatin wala daal mu daal di se euh, euh, leele li nga xamante ne nii mooy ñetti saa yoo xam ne moom lay joxe li ëpp li nga xamante ne waa gox ba moom la ñuy lekk daal di koy séddal li nga xamante ne nii mooy juróom benn miskin loolu yii nii yëpp nag gi doon nañ ko développé daal ci li nga xamante ne ci lañ doon gis hajjatu rasulillah li nga xam ne mooy aju yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci siira bi moo tax du ñu mën a taxaw ci yenn yee yii yëpp ay masala fiqh la yoo xam ne boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim am nañ cee wax kon nag loolu la <coughs> kon nag mu ne ko naw sadaqatun aw nusuk wala mu rendi benn gàtt foofu fële boo xamante ne moom lay rendi ñetti yi woor ñetti fan wala mu daal di saraxe joxe lekk li nga xam ne miskin wala mu rendi dara loolu lañ koy tànnloo ndax dafa wat bopp bi fayda amintum bu ngeen nekkee nag ci kóolute ngeen xamante ne kenn daal diwul doxati seen diggante ak li nga xamante ne nii mooy kaaba gi faman tamatta ngeen bëgg nag mooy def umra ba pare <clears throat> voilà dal pare ci mbir yi famantamat tamatta képp koo xam ne day bànneexu bil umrati ci umra def aj ba pare bëgg umra daal daal di boole waale ci aj ci weeru aj yi mooy ci weeru aj yi liñ la waxoon moom di la defee comme mu dem sawaal daal di def umra ba pare daal di bëgg aj ci at moo mële wala loolu le wala sax mu dem ci zul qiyada wala zul hijja daal di umra ba pare bëgg aj mu ne kook lay wax man tamat képp koo xam ne dafa bëgg bànneexu bil umrati ci umra gi jóge ci umra gi ilal xaj ji daal dem ci aj famastaysara min al hadi kooku moom na daal di li nga xam ne moo jàppandi ci moom ci li nga xamante ne mooy gàtt ndax lan ndax dafa def deux pierres deux coups suñu borom tabaraka wa taala ndax umra ak aj yooyu nit ñi dañ da doon gis ñoo xam ne dañuy ñëw umra ba pare daal di dem ñëwaat aj ci ñaari voyage suñu borom yombal ko ko mu daal di koy def lépp ci benn voyage umra ak aj loolu lay wax tamat na dafa bànneexu ci loolu li nga xamante ne mooy tamatton yooyu yëpp leeraloon nañ ko bi ñu nee ci suuratul xaj mu ne ku def loolu nag mooy moom nag day rendi ngir gën a sant boroomam day rendi benn gàtt famas tay sarali jàppandi minal hadiyi ci hadiyu yi dee faman lam yajid koo xam ne nag amul li nga xamante ne mooy hadiyu bu mu rendi gàtt bu mu rendi waaye wala am na xaalis xaalis bi waaye gàtt ya ñoo jeex pénurie mooy amatul lu mu jënde ndax foofu gàtt yi jeex nañu kook lu muy def mu ne fa siyaamu salaasati ayyaam day woor li nga xamante ne mooy ñetti fan fil hajj ca ajja wa sab'atin foofale ca xaram ba wa sab'atin ak juróom-ñaar ida rajatum bu ngeen delloo seen kër ya mu ne tilka boo boolee ñett ak juróom-ñaar tilka léeg-léeg lay de asharatun mooy dix kaamila yu mat sëkk zalika lii li man lam yakun ñeel na képp koo xamante ne moom ahluhu ay këram ak waa ñoñam nekkuñ muy xaadiril masjidil haram dëkkul ci fi nga xamante ne mooy ci alentour yi nga xam ne miiqaat yañ ci woon ñoom dul xulayfa ak yooyu ñi dëkk ci biir ak makka ak yooyu ñooñu ñoom bu dee ñooñu duñ def dara waaye ñi nga xam ne ñoo dëkk biti ñoon def lii moom lay wax nii wattaqullah te ngeen ragal seen borom wa lamu ta ngeen xam na Allah ken borom bi shadidul iqab moo tar li nga xam ne mbugal wallahu ta'ala